a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci gazwatu xuneyn di gazwatu xuneyn walla ghazwatu hawazin waxoon nañ la ne dañ koy woowe tamit ghazwatu awtaas waaye awtaas waxoon nañ la mooy suitu xare bi fa mujj pu euh, amee ginnaaw Hunayn te muy même xare bi ñu ngi woon ci riwaaya imaam ibn Isxaaq bin yasaar raxmatullaahi alayhi comme ni nga xam ne noonu la nekk ci siiratu ibn Hisham raxmatullaahi alal jamii defoon nañu taxriiju nettali Xunayn ci début bi ah, waxoon nañ la ne imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi wa ala abiih ci yoonu yunus ibn bukayr moom mu jële ko ci sëriñam di muhammad ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi yoon boobu xadiis bi wér na kanta yoon bi ko imaam ibn hisham soloowe foofu imaam ibn isxaaq raxmatullah aleyhi dafa nettali noonu ndax imaam ibn hisham dane qaala ibnu isxaaq mu ne imaam ibn isxaaq de nee na sans pour autant mu indi càllale càllale biñ la doon wax bu imaam ibn Isxaaq biñ la doon wax ne ci yoonu Yunus ibn Bukayr loolu qad rawaahu al imaam al Bayhaqi fi Dalaa'il bi ñuy taxriij moom lañ tuddoon ndax imaam al Bayhaqi ci Dalaa'il an-Nubuwwa lii parenthèse la ci wàllu taxriij bi bi defoon nañ ko ci début bi yàgguñ ci woon noonu waaye dafa jar préciser pour war ne ñun riwaaye bi ñu topp di wax te muy nettali waa Hawazin Malik ibn Awf an-Nasri ni mu mobiliser riwaaye boobu mooy textuellement boo bëggee gis loolu noonu dangay dem ci siiratu Ibn Hisham te foofu noonu càllale boobu dëgërul waaye dadi lu mel noonu presque lu mel noonu la imaam yu la eh, al-Bayhaqi soloowe ci yoonu Yunus ibn Bukayr mu jële ci imaam ibn Isxaaq ba ci càllale ba ci seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu taala anhu bi sanadin xasanin wala saxiix selon imaam ibn Isxaaq ni ko nit kiy jàppe waaw muy sanad boo xam ne bu wér la wala bu xasan la bu baax la lii parenthèse la pour nga xam loolu ka euh, euh, ndax càllale imaam al bayhaqi bi ca dalaa'ilu nubuwwa imaam al bayhaqi rahmatullah alayhi dafa def baabu ghazwati hunayn wa maa dhahara fiihaa ala nabi sallallahu alayhi wa sallam min aathaari nubuwwa dafa def baabu baabu wala baabun boo nee baabun mooy day mel ni lu am deux points ci kanamam après nga ne ghazwatu Hunayn mooy da ngay tàmbale ghazwatu foofu day nekk mubtada waaw ndax dangay tàmbali lu bees baabun deux points ghazwatu Hunayn mubtada lay doon wa huwa mudaaf Hunayn mudaafun ilayhi mais boo nee baabu ghazwati bu boobaa baabu ci boppam mooy nekk mubtada Euh, euh, euh, ghazwati nekk li nga xam ne mooy mudaafun ilay baabu ghazwati Hunayn ñaar yooyu yëpp mën nga ko wax baabun ghazwatu Hunayn wala nga ne baabu ghazwati Hunayn mu def kon bunta ngi di wax ci xareb Hunayn mu ne ak la nga xam ne moo fa feeñ waaw ci yonent bi alayhi salaatu salaam mbiru yonent bi alayhi salaatu salaam li nga xam ne day wane asaaru nubuwa jeexitalu prophétie gi waaw dalaa'ilu nubuwa nga xam ne moom téere bi day tegtal liy wane nubuwa ak yonent bi alayhi salaatu salaam mooy dundam gi lépp lool la lépp alayhi salaatu wassalaam day wane ne yàllaa ko yónni waaw amul lennam lu dul dalay wan ne kii mab'uthun min 'indi rabbihi 'azza wa jalla kene buur yàlla daal moo ko yónni lool képp la te tamit mooy jaamam mooy soppeem bi nga xam ne moom la yebal ci xeet wi sallallahu alayhi wa sallam foofu dane axbarana càllale bi nii la dem càllale bi rek la ñuy wax mais li ca biir ak li imaam ibn Hisham indi presque benn la am na ay yokk-yokk yu nekk sax ci càllale bi yoo xam ne dinañu ko gis après dinañ ko tudd newul ci euh, euh, version bi bi nga xam ne moom lañuy topp depuis ñaari jataay yi imaam kon abu bakr al bayhaqi rahmatullah alayhi ash-shafi'i mu ne axbarana abu abdillah al hafiz mu ne nettali nañu abu abd axbarana xabaare nañu kan abu abdillah loolu mooy dàkkantalam al hafiz mooy kan eh, kii mooy kan kii muy wax ni loolu tuddoon nañ ko fi ah yàgg nañ ko fee tudd bu imaam al bayhaqi di wax naan axbarana abu abdillah al xaafiz kan la ci jublu sëriñam bu siiw bi rek bi wax nañ ko fi de tudd nañ ko fi lu yàgg lu bari sax hein mooy imaam alxaakim an-Naysaabuuri raxmatullaahi alayhi abu abdillah waxoon nañ nam ne beneen alxaakim boo xam ne sëriñu alxaakim abu abdillah la woon muy abu ahmad alxaakimu abu ahmad sëriñu alxaakim abu abdillah la woon te li nga xam ne man leen di confusion mooy moom tamit Naysaabuur dëkkoon na Naysaabuur muy abu ahmad mais moom moo jiitoon moo doon sëriñu imaam abu abdillah alxaakim di alxaafiz waaw kon mu ne moom moo ñu xabaare xaala mu ne wa abu bakr ak beneen sëriñam moom imaam al ak imaam abu bakr mooy kan mu ne ahmadu bnu alxasan al sama beneen sëriñ moo ñu xabaare moom ak alxaakim ku nekk xabaare nañu di ahmad ibn alxasan alqaadi ñoom ñaar ñépp xaalaa ñu ne xaddatanaa abul abbaas ki ñu nettali mooy abul abbaas mooy kan mu ne muhammad ibn yaqub mooy muhammad di doomu ku ñuy wax yaqub qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu ahmad ibn abdil abdil mu ne ahmad di doomi abdi jab abdul jab jabbaar moom moo ko nettali wala qaala mu ne moo leen nettali moom moomu di ahmad mu ne xaddatanaa nettali nañu yunus ibnu bukayr di yunus ibnu bukayr ne woon seruñu imaam ibn taalib imaam ibn isxaaq saduq la ku dëggu la an ibn isxaaqa mu jële ci imaam muhammad ibn isxaaqa ibn yasaar raxmatullahi ala aljami annahu qaala mu ne moom mu ne imaam ibn isxaaq nee na xaddatanaa nettali nañu aasim ibn umar ibn qataada di aasim ibn umar ibn qataada moom yàgg nañ ko gis moom te sëriñu imaam ibn isxaaq yu mag yi an abdirahman ibn jaabir mu jële ci abdirahman di doomi jaabir di doomi kan ban jaabir jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma muy al ansaari seydina jaabir al ansaari gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna moom doomam jooj di abdurrahman mu jëlee an abihi jaabir moo jëlee ci baayam di seydina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram al ansaari radiyallahu ta'ala anhu mu ne waa Amr ibn Shu'ayb imaam Ibn Ishaq mu ne mooy gis nga càllaleen bi Aasim ibn Umar ibn Qataada an Abdurrahmaan ibn Jaabir moom Abdurrahmaan ibn Jaabir jële ci baayam di Jaabir ibn Abdillah léegi imaam Ibn Ishaq ne waa Amr ibn Shu'ayb Amr ibn Shu'ayb it nettali na ma gis nga woon càllaleen bi mooy première càllale jox na la ko mu ne waa Amr ibn Shu'ayb tekkiwul ne an abihi an jaabir ibn abdillah wa amr ibn shu'ayb këne moom abdurrahman ibn jaabir moo jële ci baayam jaabir ak kan amr ibn euh, euh, shu'ayb non amr ibn shu'ayb moom kiiwul fii déedéet déedéet amr ibn shu'ayb moom moom du du fekkewul seyna jaabir amr ibn shu'ayb fekkewul seyna jaabir moom sëriñu imaam ibn ishaq la woon tamit mu ne mooy amr di doomi shu'ayb wa zuhri mu ne tamit nettali na ba léegi kon moom ñetti sëriñ la ko jële imaam ibn Isaaq Aasim ibn Umar ibn ak Amr ibn Shu'ayb ak ëpp na ñett wa zuhri ak imaam az-Zuhri mu siiw ne Shihaab az-Zuhri ñoom ñii rek nga ko jële mu ne déedéet man ibn man wa Abdullah ibn Abi Bakr ibn Hazm presque ponkali sëriñam yépp ñoo ko nettali mbir mi Allah wa Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn Hazm di Abdurrah Abdullah moom i yàgg nañ ko gis ci sëriñu imam ibn Isaaq yu ponkale ibn Abi Bakr ibn ci ñii rek ne déedéet wa Abdullah ibn Mukaddam waaw laa ko jële waaw ci ñii ñépp ci ñii ñépp laa ko jële ibn abdirahman athaqafi waaw an xadiisi una xunayn léegi ñuy nettali loolu mooy càllale imaam al bayhaqi gis nga bu njëkk bi àgg xam nga yi ci des man nga ne eh, eh, eh, bon amr ibn shu'ayb gisuñ càllale bi imaam az-zuhri gisuñu abdirahman abdullah ibn abi bakr gisuñu abdullah tamit ibn mukaddam bi gisuñu ko gisuñu asaqafi gisuñu càllaleem sauf que Aasim ibn Umar ibn Qataada an Abdirahmaan ibn Jaabir an abiihi Jaabir ibn Abdillah loolu jokkaloon kon loolu mooy pour loolu parenthèse doon pour ñëw ci li nga xam ne mooy càllalewu imaam ibn Isxaaq bi pour mu bañ a am confusion nit ku koy seet ne mais lu tax nga ne woon xadiis bi dafa dafa wér alors que siiratu ibn Hisham foofu dana rek xaala ibn Ishaq saway kon yow nan nga mën a waxee ne wér na ne la waa affaire bi lii la bi maanaam imaam Ishaq yu ci yoonu Yunus ibn Bukayr mooy riwaaye boo xam ne imaam al-Bayhaqi moo ko solo ci Dalaa'il an-Nubuwwa te mooy premier xadiis bi mu indi bi mu nettali ci wàllu ghazwatu Hunayn léegi nag ñun bu ñu agsee fi ñu yemoon continuer ñun ñu ngi woon ci waa Hawazin seen waajtaay ak ngir dem dal ci alayhi salaatu wassalaam ndax da toute façon ñoom jàpp nañ ne ci ñoom la jëm ginnaaw nangu na Makka ba pare gisoon nañu kaanu ala qiyaadati shaabin yuqaalu lahu Maalik ibn Awf an-Nasri ab jeune moo leen woon am na ci riwaay yu ne thalaathiin la bu ma juumul riwaay imaam ibn Sa'd wala imaam al-Waaqidi kenn ci ñoom ñaar mu ne moom Maalik ibn Nasr non Malik ibn Awf an-Nasri moom thalaathiina sana la amoon mooy trente ans ñun nag agsi woon nañu gisoon nañ ñi mu mobiliser te gisoon nañ ci xadiis Seydina Anas ke ne waa Ghatafaan it daldi woon na leen mobiliser ginnaaw ñi mu mobiliser ci waa Saqiif ñoom ñépp waa Jusham ak tribu yi nga xam ne ñoo nekk côté yooyu gisoon nañ ne ci waa Jusham ka fa ginoon a màgg ku génn mooy Durayd ibn Simm ñoo nag génnoon nañu ba ñëw ba agsi bërëb buñ naan Awtaas Awtaasun foofule bi ñu escale foofu lañu yemoon ba góor gi Durayd ibn Simma wa kaana shaykhan mujarraba wa qad amiya basaruhu moom dafa newoon ku bari woon expérience waaye silmaxa moo ko daboon mage woon nag mu ne woon ci benn shijaar benn mbaar muñ koy defal ci waruwaay wi boo xam ne nag du am toiture loolu moo ko wutaleeg haw daj comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon waaw léegi kon ñun fi ñu yemoon mooy fi nga xam ne ci lañu taxaw aw armée Hawazin Malik euh, euh, Durayd ibn Simma dégg ay baat yu ko jaaxal géléem yi mbaam yi jooyu xale yi ak gàtt yi di mbee mu laajte moo lii ñu ne ko Malik ibn Awf le chef de l'armée de moo digle na nañ leen indi lii lépp mu daldi laaj ne anamu ñu ne ko maalika ngee mu ne woowal leen ma ñu woo ko gisoon nañu mu ne woon mu laajoon ko lu waral nga indi lii lépp ana moo waral ba man Durayd ibn Simma may dégg ŋaaxu gëléem yi euh, ŋaaxu mbaam mbaam sëf yi ak gëléem yi baatu gëléem yi ak jooyu xale yi ak mbeewu xar yi ma dégg lool lu mu lu tax mu ne ko woon moom Malik ibn loolu dama ko def pour décision la boo xam ne je prix pris waaw c'est une décision que j'ai prise sciemment waaw maa ko jël tey ko def ko pour lan objectif bi ma am mooy teg ginnaaw soldaa bu ne xarekat bu ne ma teg fa sa njaboot ak say doom say soxna ak sa alal nga xam ne doo daw ndax xam nga ne boo dawee mooy ñàkk nga ñii te bu noon bi jege mooy ci sa kaw la ci sa kaw njaboot ak sa alal ak say doom lañ jëm bu ko defee soldaar bu ne li yuqaatila anhum mu ne woon aradtu an aj'ala xalfa kulli rajulin ahlahu wa maalahu li yuqaatila anhum waaw Durayd da nga bëggoon a xam lu taxa looloo tax ma def ko man Maalik ibn Awf an bi mu defee lool bi mu waxee lool fan qadda bi foofu la ñemoon léegi kon li ñu ciy teg nii nag mooy suite fi ñu yemoon fii la yemoon jataa bi weesu ne léegi nan la discussion bi mujje wax na raison yi tax mu def ko léegi lan na ko Durayd lan mooy réaction wu Durayd góor gi Durayd góor gi Durayd fan xadda bi mu daal di koy gëdd gësam ko waaw daal di koy gëdd ne ko ra'i donin wallah hal yaruddu al-munhazima shay innaha in kanat lak lam yanfa'ka illa rajulun bi sayfihi wa rumhihi wa in kaanat alayk fi ahlika wa maalik mu gëdd ko ne ko ra'i da'nin wallah ne ko yow Maalik sàmmkatu xar nga sàmmkatu gétt nga ay gàtt nga wat naa ko ci yàlla man duray yow xamoo xare yow xamoo xeex t'es pas l'homme de la situation pour wax ko ci yeneeni kàddu waaw mooy ra'i do'nin wallah yow sàmmkatu gàtt nga wat naa ko ci yàlla man du rey nan nga mën a xalaate lii ba def na ñuy wax nga ne ma lii mooy sa xalaat lii moo tax nga def lii hal yur hal yaruddu al munhazima shay ne ko mais waa ji nga xam ne dañ koo buum dafa defe dafa am defet waa ji nga xam ne dafa dem ci xare ñu ñu ñu ñu mëne leen ñu dem ñu gañe leen te deewagul mu gis dee di ko jege kooku kooku nga foog ne dara mën na koo mën na koo delloo waa ci xare bi hal yaruddu al munhazima shay est-ce que koo xamante ne nii deewa taxaw ci kanamam ñu dóoma leen ba amatul benn usile lu dul fàq nga xam ne defe na teg na nga naayam a ci des rëcc xool nu muy mucc kooku nga foog ne teg am na lu koy lu koy delloo waat ci xare nga naan teg nga soxnaam ak ay doomam ak alalam ci ginnaaw loolu dina tax du daw yëgal nag Malik ne innaha in kaanat laka lam yanfa'ka illa rajulun bi sayfihi wa rumhi gis nga xare bi ñu jëm xam nga waxoon na ko ci jataay bii weesu ne ko na la leer ne le de Hawazin se dessine à partir de cette guerre na la leer Hawazin nu muy mujje non ñun moom suñu avenir euh, avenir surtout Hawazin moom mais ussi wu guerre bi ci la euh, demee yi Hawazin subaay Hawazin ci lañuy xool nan lay nekkee moo tax mu ne ko fii mu waxaat ko ne ko gis nga tali wane ne jigéen ñi nga teg ci ginnaaw xale yeeg xar yeeg yooyu yépp nga fi drainer indi du la jariñ dara ndax ku ñu defee ba mu waajoo xamante ne nii waaye waay kooku amul lu ay tànkam ngir daw dee wa dee la gis kooku kooku daw lay def mu ne ko nag yëgal ne gis nga xare bi in kanat lak lam yanfa'ka illa rajulun bi sayfihi wa rumhi gis nga bu dee xare bi yàlla dafa def eh, muy pour ñun mooy ñu commencer ñu ñu commencer di am avantage waaw avoir la main ci jullit ñi gis nga buñ commencé bu xare bi commencé ñu am loolu mais lam yan fanka du la jariñ bu boobaa avantage boobu kur ngir nga man ko transformer en en victoire dara du la fa jariñ du la permettre nga man loolu lu dul góor goo xam ne illaa rajulun bi sayfihi wa rumhi lu dul góor goo xam ne jaaseem la yor ak xeejam loolu rekk la mën a sauver loolu rekk la mën a dimbali xare moom bu la ci kenn nax foo xam ne moom dóorantey bal tël tël la waaye waaye ku yori ku yor ku ku ku ku ku yori bal moo la mën a arranger kooku nga soxla waaye koo xam ne ci gannaaw lay ne ay xale yooyu du ñu xeex ak jigéen ñi ñoom du ñu xeex ak alal yi ñoom dañ lay gën a diisal sax mu ne ko kon mbir mi bu dee suñu avantage la tourné du du la jariñ yow Maalik lu dul góor goo xam ne dafa yor jaaseem yor xeejam waaye nag gis nga ma wax la benn affaire lool benn affaire la kon loolu mooy wan ne kon yow ñii nga fi indi ci ñi ma la tuddal nii amuñ fi njariñ wa in kanat te léegi te bés gis nga bés bu nekkee sa désavantage bés bu mbir mi wëlbate koo contre yow xare bi mu mu leer na nag yow moom lii moom amooti yow lañu dominer ñu dem julli ñu dominer ñu fi ahlika wa maalik dinañ la gàcceel ci sa kanamu alal ci sa kanamu euh, dinañ la dinañ la boo gàcceel ci sa njaboot ak sa alal waaw ndax da mujj loolu la la mooy yow gis nga <laughs> yow yaa drainer butin de guerre bi indi ko yow non seulement butin de guerre bi yemoo ci xare bu bukkoŋ yi ngeen soloon armement yi ngeen fi indi yemu ngeen lool mais ngeen indi leen seen jaboot ak seeni alal yi ngeen am ñu gañe leen mais boobu gàcce googu imagineel gàcce googu Malik Malik imagineel gàcce googu nar laa dal bu dee ñun lañ gañe bu dee yow lañ gañe ñu gàcceel la ci sa biir njaboot ndax dañ leen def prisonnier ah. ah oui boo dee sa soxnaa ngi ci dañ koy def prisonnière mu nekkub jàmm yow ñu jàpp la def la prisonnier loolu loolu loolu du gàcce sa biir njaboot say doom ak yépp ñu nekk jàmm sa alal sa xar yi nga am ak sa gàtt geeg yooyu yépp ñu nangu lépp moomatoo ci sa alal ah. kon déglul bu baax li ma lay wax man Durayd gis nga lii nii c'est pas une bonne stratégie waaw ah. mu ne bi mu waxee loolu moom Durayd summa qaala ginnaaw bi gi Durayd góor gi Durayd ne maa fa'alat Ka'bun wa Kilab ne Malik euh, ginnaaw li maa lay laaj mais waa Ka'b ak waa Kilab nan lañ def mooy anañu xam nga waxoon nañ la ci waa Hawazin ñoom ñëpp ñëwuñu hein xam nga waxoon nañ la ne am na ci ñoom ñoo xam ne ñëwuñu woon waaw ñooñu nag la leen Maalik di laaj ndax waxoon nañ la kën ci waa ay Aylaan ñii rekk a ko fekke woon ndax ci kaw mooy dane woon fajtamaa ilayhi maa hawazinu maa hawazina saqifun kulluha mu daja mu mu mu dajaloo ànd ak Maalik ibn Awf ànd ak waa hawazin waa saqif ñoom ñëpp wajtamaa nasrun wa jusham kulluha nasr ak jusham ñoom ñëpp wa Sa'd ibn Bakr wa naasun min bani Hilaal wa hum qaliil ay nit ci waa banu hilaal te ñoom bariwul mu ne walam yashhada min qays aylaan ndax ñoom ñi ñëpp ci qays aylaan lañ bokk illaa haula lu dul ñi mu ne nag wa ghaaba anha falam yahturha min hawazin ñoo xam ne ci waa hawazin gi Maalik bokk doowoon nañ la hawazin gàndum tribu la comme Quraysh bari ay butun bari ay clan ci biir clan yooyu nag ñaari clan yi nga xam ne ñoo ci gën a important ñoom demuñu muy waa Kaab ak waa Kilaab moo tax mu ne walam yahdurha min hawazina Kaabun wala Kilaabun walam yashhadha minhum ahadun lahu ismun waaw mu ne woon waa Kaab ak Kilaab te bokk ci hawazin ànduñu ci woon nag kenn ci ñoom ku am tur àndu ci borom daraja ju tax ñuy wax lu ñuy tudd am àndu ci Malik kii nag Durayd du góor gu Durayd comme moom ci waa Jusham la bokkoon mooy ay coalition la rek Malik moo fexe dajale ñii dajale ñii fexe mobiliser ñu ñu xam ne ñu bokku la boole leen jiite leen Durayd nag moom xamul woon ne ndeke waa Kamb ak waa Kilaab ñëwul mais comme que ñu important la ñu woon moo tax mu laaj leen mu ne ko bi mu ko waxee ci affaire wu du la jariñ gis nga boo dee yaa am avantage du la jariñ lu góor gu am gu yor jaaseem ak xeejam waaye bu dee sa avantage la yow lañu ñu jekku du la jariñ dara mooy dañ lay toroxal gàcceel la ci sa biir ci sa njaboot ak sa alal léegi mu ne Malik dama lay laaj ba léegi ma fa'alat Ka'b wa Kilab mais Ka'b ak Kilab moom anañu fan lañ ne ci armée bi xam nga dafa silmaxa woon dañ la wax silmaxa la woon mooy aveugle la woon doonu loon gis qaala mu ne lam yashhadha minhum ahad Malik ne ko noo ñoom nag kenn ñëwu ci quoi Durayd ne ghaabal hadd wal jidd xaabal xaddu wal jidd law kaana yawma calaa'in wa rifcatin lam taghib canhu kacbun wa kilaabun wala wadidtu annakum facaltum maa facalat kacbun wa kilaab faman shahidahaa minkum duray dine lee ngeen ne ma Kaab ak Kilaab ñëwuñu ñu ne ko kenn ci ñoom ñëwu fi de mu ne xaabal xadd jidd mu ne nag absenté na ci xare bi fàddu na ñëwul ci xare bi ñi nga xam ne nag bu ñuy wax njàmbaarte ñoo ñoo tax ah fii ci Taif fii nii bu ñuy waxu njàmbarte boo ci génnee waa Kaab ak waa Kilaab akuk ñeme waaw ñeme am fit ba pare akum jàmbaar shajaa ak jura am fit liñ naan waa ji moom du gis mooy xam nga xam nga ragal lañ naan sawaay xel mee gis mais ñii ñoom seen yoon newu ci ndax ñeme mu ne mais kon kay raabal xaddu wal jiddu mais ak njàmbaarteeku ñeme waaw kooku ko ñoo ñooñu ñooñu ñëwuñu mu ne law kaana yawma alaa in mooy law kaana hadha al yawmu yawma alaa in loolu mooy taqdiir bi voilà mooy liñ koy nattale doone law kaana yawmu déedéet law kaana parce que taqdiiru kaana ismu kaana bi te euh, euh, feeñul fii voilà léegi law kaana mu ne bu doon ne tey de bésub tey bi bésub yëkkatiku la kawe lam taghib anhu Ka'bun wa Kilaab konoonte kon Ka'b ak Kilaab duñu ko wute konoonte kon dinañ fekk xare bi le fait fekk wuñ ko nag mooy kon tey c'est une bon mooy bu dee ne kon du bésu kawee ku yëkkati mooy <laughs> contraire bi la mooy bésu suufewu la tey suufee la tey rek lañuy am problème kon kon xare bii du suñu xare ah on mal parti on mal parti mu ne wala wala wajittu te man de soppoon naa lool bëggoon naa lool man Durayd ibn Simma annakum ka yéen ñii des ci arme bi Maalik ak sa gaay fa'altum ma fa'alat Ka'bun wa Kilaab ngeen defoon man de bëggoon naa ab ñu def ni Ka'b ak Kilaab def mooy ñu dellu bañ fee xare parce que ça ne vaut pas la peine c'est une guerre perdue d'avance ba pare mu ne leen mais faman shahidaha minkum ana kan ci yéen sax moo wax leen ma kan kan moo teew ci xare bi qaalu gaay na ko amru ibn commencé di ko limal naan ko waa amru ibn amir de waaye batn bi nga xam ne mooy clan wa awf amir ñëw nañ mu coupé gaay foofu ne leen qaala dhanika al jazaan min aamir laa yanfaaani wala yadurraan paa kat ah mu ngi joué rôlam de gaa yi dañ ko fay doon illa tayammuna bi ra'yihi wa ma'rifatahu bil loolu taxoon ñu indi ko ngir mu leen di éclairciral di leen grâce ak expérience bi mu am ak xamam gum xam xare mu leen di mu xare bi ñu jëm mu leen di euh, jox ay conseil mais def na ko bi ñu taxawee Awtaas gis nga nee na leen ah fi ngeen ni'ma majaalul xay fii fas yi ñëw ba taxaw de baax na waaw ndax du suuf su nooy nekk waaye du fu kawe wa pare bari xeer yuy jame xam nga wax na niñ defee lu rafet mais bi mu taxawee dégg ay baat yu noonu mu laaj Maalik ñëw di ko wax lool mun ne ko yow lii nga def xamoo li nga def yow ràññee toog na nga voilà mooy gis nga tamit en général gis nga lii moo baax façon bi même bu dee ci kufru lañ ne waxoon nañ la kuffaar def lu baax du tee ñu ne kaafir bi def na lu baax waaw kuffaar yi bu ñu defee lu baax dañ naan def nañ lu baax waaw lii ñu def c'est normal mooy lii xel la mooy conseiller bu mel nii moo baax koo xam ne. du ne ah moo jiite rek man naa xool li ko neex ma koy wax xam nga ku ñëw naan eh, njiitu armée bi nga naan ko ra'i da'n yow mii rek sàmmkatu xar na loolu mooy waaji conseiller bi jëndu ci lebalewu ci fayu ci bor defu ci dara dëgg tax muy wax lim gis la wax parce que xam na ne ku xam xare du def nii ku xam xare du def nii c'est clair mu wax li xam ne moom la jàpp ne lii la te Malik il a il dafa juum ba pare ñuy wax mu ne ko biñ nee ko waa Amr ibn Amir waa Amr ibn Amir waa Amr ibn Amir waa Amr ibn Amir ñoo fi ne ak waa Awf ibn Amir mu ne daanika al-jaza'aan mu ne noonu ñoo ña mais ñi ngeen ma fi wax waa Amr ak waa Awf ñoom ñépp jóg seen maam bi Amir ñoo ñoo fi ne mu ne mais ñooñu ñooñu ñi nga xam ne ay ndaw lañ yoo xamante ne nii amuñu expérience su xeex xamuñu luy xeex ñooñu la Maalik indi ñooñoo fi ne mais ñooñu ñooñu ñooñu xamuñu xeex waaw même bu dee ñu ngi seen digg doole ndax xare xeex du xare da dul rek xare du du du du du dóorante jaasi kese déedéet xare dafa laaj expérience bataille dafa laaj guerre dafa laaj expérience ku ko xam lan moo tax. monde bi foo dem mu am école militaire Saint-Cyr fii France lan moo tax mu am loolu mais foog na affaire doole rek la yow lekkal ba kii di entraîner am sa doole rek di yëkkati say poids mais xanaa xanaa caaxaankat yi mais loolu loolu bu doon lool kese <laughs> bu doon lool kese dëkk bu bari mbër kay war a war a war a am armée bu baax te loolu teguwul foofu lekk ba kii di di di jëli poids kese di entraîner ñu ne ay wa demal ci xare bi yow boobu mooy yow li ñuy njëkk escanté ku sew ruuj mën na laa escanté yaak sa poids bi nga yor parce que amoo xam-xam waaw loolu la mooy xam-xam la tamit waaw xatta kilaab yi sax kalb bi am xam-xam ak kalb bi amul xam-xam yemuñu ah waaw gisoon nañu tuddoon nañ ko la yonent ma lay saar saa maxoon Seydina abu Tha'labata al-Khushani idaa arsalta kalbaka al-mu'allam wa dhakarta isma Allahi bu jàppee ngir yow fa kul boo yónnee kalbaka muallam sa chien sa xaj bi nga xam ne danga koo jàngal nga tudd ci turu yàlla bañ ko doon wax fële dama fàtte woon tudduma ci woon lool mooy il faut waa ji comme bu dee ab xaj la boo xam ne boobu nga ko tuddee comme gars danga naan ko bobi bismillah rek bobi daw bu la jàppalee picc mi walla yooyu wala kii bi gibier bi walla mu ne bu boobaa man ngaa lekk parce que tudd nga ci turu yàlla ndax wala takulu bu leen lekk loo xam ne tudduñu ci turu yàlla te wure voilà léegi kon mooy xam-xam la moo tax mu ne leen mais yéen ñi ngeen ma fi tuddal Amr ibn Amir Awf ibn Amir mais zaanika al-jaz'aan ñooñu min Amir laa yanfa'aani wala yadurraan ñooñu ay mais ñooñu ay ay ay xale lañ mbir mi comme que du doole kese mais ñi ngeen ma wax mooy ñooñu noonu ay jeunes lañ yoo xam ne xamuñu lu bari ci xare ñooñu laa yanfa'aani nag bu dee ñaar ñooñu la ñaari clan yooyu duñ jariñ wala yadurraani te mënuñoo lor kenn ayda summa qaala ginnaaw ki Durayd ba léegi ci conseil am mu ne ko yaa Maalik innaka lam tasna bi taqdiimi al baydati baydati ila nuhuuril xayli shay'an mu ne ko nag ginnaaw bi mu xamee kon Malik mi nga xam ne noonu la tëgge armem noonu la organiser arme bi du Durayd dina ko nag eh, eh, Malik gis nga yow defoo fi dara bi nga bi nga jiitalee mbooleem Hawazin teg ñu nekk ci ndoddu fas yi non non du noonu nga waroon a doxale mboolem waa Hawazin nga nga jël leen mooy seen mbooloo mi nga jël leen teg leen ci kanamu fas yi non loolu waroo war a doxale doon noonu c'est pas c'est pas une c'est pas comme ça que ça fasse que après mu ne mu ne summa qaala Durayd li Maalik ibn Awf ginnaaw gi Durayd ne Maalik ibn Awf mu ne Maalik ibn Awf irfa'hum ila mutamanni'i bilaadihim wa ulya qawmihim thumma alqi subi ala mutuunil xayl thumma alqi subya ala mutuunil xayl fa in kaanat laka laxiqa bika man waraa'ak wa in kaanat alayka alfaaka dhalik wa qad ahrazta ahlaka wa maalak wa maalak euh, Durayd newaat Maalik <laughs> le professeur Durayd de Big Rouge na copie Maalik bi yépp way lool <laughs> mooy bu doon ne euh, léegi la ab copie la boo xam ne ab élève a ko joxe dañ naan mais saway daanaka il n'a pas bien travaillé waaw il a fait beaucoup de yoo xam ne day tax du am moyen du rëy di de daanaka noonu la doxaleek Malik moom waaw waaw léegi mu nekk kon euh, mu ne Malik euh, euh, Malik xoolal mu ne ko gis nga nag comme que ñooñu euh, mboolem Hawazin ñi nga teg ci kanamu xay ci ci fas yi lool c'est pas c'est pas une bonne waaw c'est pas bon bonne de léegi ni ngay def hein léegi dama lay conseiller pour réparer problème bi bal balaa balaa balaa balaa muy wëy mbuus mooy léegi jël leen nga yóbbu leen ci kaw nañu féete kaw seen ñoñ yi teg leen foo xam ne fu sécuriser lay nekk foo xam ne ñoom dinañu man au cas yu nekk ñoo xam ne ay renfort la ñuy doon mooy bul jëlandoo arme bi yëpp ndax di dem xare jëlandoo ñépp xëppandoo leen ci biir loolu wóorul maintenant man Durayd je te conseille de léegi surtout ñi ma la wax sànq ñi ëpp ci Hawazin jël leen nga def leen ñu nekk foo xam ne dañuy nekk ci bërëb boo xam ne bu bu sangewu la bu sécurisé mais mën a di superviser terrain de bataille bi liy xew ba bu ko defee léegi nag boo defee lool ana léegi ñan ñan mooy ñooñu boo leen defee en retraite ñuy superviser au cas mu ne ko summa alqi subya ala mutuni alxayl léegi mooy ñooñu buñ nee nga teg leen ne léegi ana ñan ngay sànni ci biir mooy ah euh, léegi ñan ñooy ñan ñooy dem nag confrontation mu ne ko summa alqi subya ala mutunil xayl léegi nag kanta ñi ngay yóbbu mooy ñi nga xam ne ñoom c'est des combattants aguerris waaw waaw ñi nga xam ne ce sont des combattants aguerris ñooñu ngay jël nga xam ne xare lañ bëgg xam nga am na nit ñu mel noonu am na nit ñoo xam ne ils veulent tout le temps en découdre quoi ñoom moom non dafa am loolu dafa am liñ ñu naan waa ji ay la quoi wala yu mel noonu mooy moom gis nga toog nii yu nooy yi ñooñu moom nekki soldat moo gën ci ñoom mooy ñoom affaire guerrier affaire xeex moo leen neex mu ne ñu mel noonu nag nga xam ne ay jàmbaar lañu nekk ay xarekat nga xam ne bëgg nekk ci kanam ndax ñoom noonu lañ mel quoi noonu lañ mel mooy gis nga yi gaa yi tiit nii naan bu doon é saay xam naa man moom di moom saay bu doon man dinaa ko xalaataat ñoom bu doon ñoom ci kanam ñu jëm dañ koy fa la ne te am na dafa am façon nit ñoo xam ne noonu lañ mel am ñoo xam ne nag ku leen défier la ñuy bañ comme mañ newee gone la ma waaja doon wax bon village ba la woon quoi mu ne de <laughs> benn waay la doon nettali la doon wax ñoom sax ñoom ñoom ña fa ñoo xam ne man nag bon comme que dafa yàgg xaw ma nag waa ji xamoon naa ko xam naa ko wala xaw ma ko mooy wax nii bon ay dafa yàgg ay ay vingt ci ginnaaw voilà moo tax affaire bi waajim waajim concerné ci boppam ñoom moom xam nañ ko te foofu lu dëkkoon mais man est-ce que xamati naa ko bu loolu ak kanati la loolu jàppatuma mais ñu ne waa daal saa yi grand yi ne fii lañ toog xaw ma kan ne teen bi de kenn mënu koo sote teen bi ba xam nga teenu bawol yi nag ak kajoor yi c'est pas comme teen yi ngay gis siyaan yooyu nekk ay Dakar ah c'est pas teen bi nga xam ne moom la moom la arrosé kat bi ki yorub toolam di ko arrosé li muy def loolu bokkul loolu waa ah, du façon boobu rek nga xam ne day ci biir jël yi muy arrose arrosoir yi dugal xëcc ndox mi daw dem arrosé euh, salade si ñëwaat non du yooyu du tamit teen yu jege yooyu ñu am foofu yii teen la yoo xam ne gis nga boo jëlee aw xeer di ko ci sànni ci biir nga nga ñëw ba ci pingu teen bi nga sëgg nii sànniw xeer ci biir da ngay toog di nga toog ay seconde door a dégg mu naan poq ca mu leer la ne ya mu ngay door a àgg te ba nga ko sànnee jël nay seconde yow ci biir da ngay xool ndox ma ca suufa suufa suufa suufa suuf teen bu mel noonu la gaa yi ne kenn manu koo sute lii moom kenn manu la sute teen bi quoi waa ji daal boolewu ciy wax gaa yi fi ñuy wax noonu dafa jekki rek ba gaa yépp ne tekki rek mu daw fekk naaj wu tàng jël gaa yi naan mais diw diw dafa dof di mais lu muy def ni dafa jekki rek sute teen bi <laughs> mais bi muy sauté sauf que dafa sauté après benn tànk bi lag euh, muy waaja a da <laughs> xaw na dépassé mais dafa benn tànk bi lonk ci kiiwu teen bi léegi nag mu mu jàppandu sinon day daanu gaayee daw daal di koy xëcc di ko yedd nag yow da ngaa rep ak yooyu sinon ci mais ci biir la jëmoon na ah. mooy dafa am ñoo am na tamit nit ñu mel noonu ñoo xam ne ñoom ku leen défier dañuy bañ ku ne lii kenn manu koo fee def mais am na ñoo xam ne xare ci boppam moo leen neex nekk ci kanam nekk des zéro waaw nekk ay zéro yooyoo leen neex mooy am na lu ñu mel noonu léegi nag kii ne leen du rey du ne leen noonu ngeen di def ne ko jëlal ñële nga teg leen fële kantaa yi nekk ci biir xare bi mooy jëlal ñi nga xam ne ñoom c'est des guerriers yoo xam ne vraiment xeex dañ koo mant te bëgg ko loolu rekk lañ bëgg moom loolu kese lañu bëgg loolu kese lañ bëgg ñooñu nag nga teg leen nag ci biir waaw ci biir fas yi ñu nekk foofu ci biir xare bi mu ne ko gis nga boo defee lii ma la wax yow Malik fa in kaanat laka laxiqa bika man waraak léegi nag bu boo defee nii xare bi tàmbali nga am avantage ah nga dominer ba ba ba jullit ñi di reculer ak yooyu nga gis ni commencé ngeen leen na di di rey bu baax bi gañe ñi nga tegoon ci ginnaaw ñi ma la waxoon renfort boobu doon superviser laxiqa bi que ñu ñëw dab la gina accélérer la cadence ngir victoire bi gaaw a réaliser wu wa in kanat alayka mu ne nag bu dee nag mbir mi au contraire la hein mooy ne au contraire la mbir yi demewul niñ ko bëgge woon mais mais bu ko defee gaa yooyu ni ñuy def mooy ne ñoom dañuy mën a nekk fa ñu ne mooy dañuy dem ngir euh, défend mooy protéger la li des ci sa njaboot soldats yi ñoo am ñoo am ñoo am kii ñoom ñooy am défaite fii ñooñu ñoom dinañ mën a jël relais bi te ñooñu ay xarekat lañu te du mooy dinañu mën a défendre sa ginnaaw réew ma Hawazin ak yooyu waaw bu ko defee bu boobaa ahrazta ahlaka wa malak di nga mettre en en en sécurité te di nga sàmm di nga wattu sa alal ak sa njaboot ñooñu daldi leen aar mu jeex defet bi ñi xare rek lay doon léegi lii de la duray du wax Maalik léegi mooy def na li taxoon ñun di ko fi wax na li mu xam te tamit dañuy gis ne li ñu waxoon ci kaw ne waa ji mujarraban la ça se voit parce que en fait tactique bii mu wax nii tactique xare bii ñu mu wax nii am na ku ko defoon te ñun gisoon nañu ko si fàttalekul fàttalekul je te donne combien de secondes dix secondes fàttalekul am na ku defoon taktik bu mel nii tactique bu mel nii am na ku ko defoon sauf que ma jox la indice temps yooyu nekkagul woon jullit ko defoon nekkagul jullit gisagoo kana fàttale kooko ma joxaat la beneen indice beneen mandarga boo xam ne man na laa tegtal ci ki may wax ci waa Quraysh la bokkoon nga ne eh waa Quraysh Badar lañ daje Yonent mi alayhi salaatu salaam non foofu moom dañ leen a gagné moom faut pas parler de tactique quoi Abu Jahl na jiite woon ah, kon boobu taxul ñu wax nga ne Uhud ma ne la waa léegi Uhud lu fa xew eh, Uhud finalement ñoom ñoo gañe ma ne la waa léegi nan la def nan la demee ba ñoom ñu mujju gañe Uhud ba muy commencé kan moo amoon avantage eh, manoo jullit ñi la Seydina Abdullah ibn Abbas waxoon ba ta am ku ko ci wax ci mbooloo mi ne ko nag ah non non non nag saa seetaatal li ngay wax quoi mu ne ko <laughs> sama digganteeg yow kitaabullah téereb yàlla bee ñuy àtti moo moo ñuy moo ñuy àtti waaw mu wax ko ci suuratu Ali Imran aaya yu gisoon ba mu commencé ngeen leen di ràyyi ci ndigalul yàlla waaye waaye hatta ida tanazantum baa kera ngeen di xëccoo nag hatta ida fashiltum wa tanazantum fil amri maa araakum maa tuhibbuun loolu euh, anfaal anfaal minkum man yuridu dunyaa wa minkum man yuridu al-aaxira waaw loolu buur yàlla jox leen avantage ngeen di rey jéeféri nim leen neexe waaye ba ni ngeen échec waaye échec boobu hatta ida fashiltum naa tanaza'tum loolu lan moo jiitu ngeen xëccoo mooy xëccoo bee jiitu mooy ngeen xëccoo ba ngeen ko defee ngeen échec waaw waaw anfaal en fait anfaal leneen loolu anfaal en fait <laughs> wax ci ci fasal gi waaw ne euh, euh, euh, mooy ma maam Abdou bari woon lu mu ko doon rappeler radiyallahu anhu waaw na mooy bi alxuraan naan bu leen xëccoo ndax bu ngeen ko defee fatafshalu wa tadhhabu rihukum voilà bu leen xëccoo ba bu ngeen ko defee da ngeen di échec te bu ngeen échecé mais seen mbooloo mi lay deñ seen li taxoon ngeen ñuy wax seen bennoo bi seen li leen di may ngeen di li tax ngeen nekk dëgg-dëgg ay ay benn googu noonu may leen victoire yi loolu lépp day deñ waaw fële suuratu euh, Ali Imran la voilà waaw id taxussuunahum ba fàttaleku leen ba nga xam ne ci ngeen leen doon rey waaw waaye ba ngeen xëccoo wi kon mooy ba loolu amee ma ne la waaw kay Uhud très bien très bien très bien très bien 22 sur 20 am nga 22 sur 20 comme que man je suis généreux ci kii 22 sur 20 nga amoon si léegi euh, ma ne waa léegi nu mu mais finalement ñoom lañ gagné en tout cas ci bitim yi waaw rey nañ ci ñu bari bare ñoom Abdallah ibn Jubayr mais waa nan la kan moo retourné woon situation bi ci kuffaaru Quraysi Seydina Xaalid ibn walid Abu Sulaymaan keroog noonu la def radiyallahu anhu fële la nekk di superviser xare bi kii ba gaa yi naan mbir yi kii ne kuffaaru Quraysi di daw mu gis ña ca montagne ba wàcc mu ne kallaa bi gaa yi naan gañe nañ mu ne kenn gañeeguñu topp leen ma ànd ak fas yim yoroon yéeg ci kaw montagne bi ña fa desoon mu faagaagal leen ñu tiim gaa yi kuffaaru Quraysh yi gis ni ah seen gaa yi kat récupéré nañ montagne bi te montagne bi yaa tiim ñépp ñu tourné ci jullit ñi jullit ñi tamit ba pare ñenn ñu jóge fële tancaloo ñuy rayante seen biir ñoom yéeféréet leen rey mooy comme méthode boobu lu mel noon la Durayd mii daldi xelal Maalik ibn Awf waaye waaye Durayd ak Seydina Xaalid dañoo daje woon di waxtaan ci stratégie mooy dañ koo xam ndax yenn yi tajriba moo la koy may expérience yàgga mooy liñ naan expérimentation expérimentation moo la koy may yàgg gu ñu jar bu di xare ak tamit yàgg ak nekk ak ay xarekat moo tax ñu xam ne mbir yi nii lay demee léegi bi Durayd di waxee loolu Maalik ibn Awf ne ko wallahi laa af'alu innaka qad kabirta wa kabira aqluk Maalik ibn Awf ne ko tus laa dul def li nga wax <laughs> Durayd dara laa dul def li nga wax waaw loolu maa la ko wax mhm. dara laa dul def li nga wax yàlla laa yàlla laa mooy il s'est senti bon rabaissé te pourtant dëgg rek la ko paa bi wax nag dëgg rek la ko paa bi wax te ci kanam dina ci xam dara waaye mu ne ko wallahi laa afal waat naa ci yàlla liñ ma wax nii naan ma changer sama tactique bi ma def hmm? ak ni ma organiser sama armée bi ak li ma leen wax ñu def yoolu nga wax ma changer ko dara laa ci du changer man du rayd man Maalik ibn Awf duma ci changer dara yow nag kantaa yow du rayd innaka qad kaburta wa kabira aqlak aqluka yow kabirta léegi sayka da nga moo tax lii da ngaa naax waaw loolu lañ naan da ngaa moo tax waxu koy ku ku ku xamul ku ku ku mooy sam xel daal tamit dafa mage mooy daal yaa ngi ci yaa ngi alzheimer daal ci nga ne moo tax ngay wax yi waaw subhaanallah gis nga lu mel nii lañu bari ci ñun di wax di bi nag dangay waaru ko waa te bàyyam kat moom bariwul ah. <laughs> mais seen conseil papa yeeg yi dañuy jàpp ne non ah. surtout comme que ñoom dañuy bëgg tout le temps conseil yi ñu di jox dëppook seeni bakkan seen bànneex loolu mooy jeunesse bu yarwul ci lislaam noonu lay mel waxuma jeunesse bu nekk jullit de nekk jullit ak yaru ci lislaam sa lool c'est deux affaires yu wuute parce que juddu rek nekk jullit noonu taxul nga nekk représentant jullit ñu ah, mooy non il nga jàng xam yaru xam ne nii la même bu dee ne sa fugu jeunesse day lay pousser ci loolu xam-xam ak roy yi nga war a yor roy alayhi salaatu wassalaam lépp ci mu nekk ngir ngërëmu yàlla kese day tax mooy apaiser sa sa sa loolu noonu di yëngu ci yow muy sa bakkan di la pousser waaye ngir nga surtout jamonoy adolescence ngay fëttéerlu ci sa kanamu waajur yi ak ñi nga xam ne ñoo la mag sa mag yi sax ak yoonu luñ la wax nga kii di jaay ko loolu li koy apaiser mooy xam-xam ak diine waaw ñu bari ci ñun noonu la ñuy def wala noonu lañu defoon moom la ñuy def ba léegi bu leen seen bàyyi wala seen maam yi waxee dara c'est non c'est que nag paa bi dangay ngay waaru quoi moom il n'est plus au diapason quoi loolu la Malik ibn <laughs> mel noonu la wax duray bi di mag nga te sa xel mi daa commencé mage quoi sinon bu du lool loolu kon konoonte kon doomu wax ma changer sama tactique bi ma teg Hmm. Hmm. faaya ngoog faaya ngoog ci armée armée gaa yi mooy bu dee ñi xam bu ñu leen waxee ngeen teg fële loolu nag jullite ñàkk jullite ci yem de bés bu ngeen fi bàyyee waxu ñi xam topp waxu ñi xamul dara lu ngeen ci gara na ngeen ko góob waaw et na n'allez récolter que ce que vous avez déjà semé Malik ibn kon de loolu la tontu moo tax keroog ma ne la ah le fait que ñu indi du de ne am mag la moo xam ne moom expérience la te xam xare loolu nag ñu indi ko loolu la lu baax la waaye est-ce que Malik ibn Awf dina dinañ dem koo bout début bi de baax na ba indee ko mais nag est-ce que dina dem jusqu'au bout gis nañ ne demul jusqu'au bout au final nee na ko yow daal mag nga moo xamante ne nii danga mage te sam xarit noonu la mel duma changer sama tactique voilà summa qaala maalikun bi maalik waxee doon nag mu sentir ne du ray du mii lii mu wax il commence de saper l'armée parce que lii mu wax waa Hawazin mën nañu ne ak armée bi ne ah Durayd nag wax na dëgg léegi xam nañu position wu Durayd xam nañu dosi position wu Malik mi ñu jiite mais mën nañu ne ah non Malik nag moo waxul dëgg ah Durayd moo moo li mu wax lañuy def Malik nag sentir ragal loolu xew nu mu def mu ne leen wallahi la tuti'unnani ya ma'shara Hawazina aw la attaki anna ala hada sayfi xatta yaxruja min dahri wa kariha an yakuna li duraydin fiiha dikrun aw ra'yi Maalik nag daal di chantage arme bi ak waa ñoñam surtout waa Hawazin ginnaaw bi mu lankale Durayd góor gi Durayd mu ne wallaahi maa ngi wat ci yàlla arme bi surtout yéen waa Hawazin na ni yaa ma'shara Hawazin ndax ñoom ñoo doon le gros des troupes quand ci waa Hawazin la ñoon même bu dee am nañ ay alliés Ghatafan ak ñeneen ñi ñëw nañu mais ñi ëppoon ci ñoom lañu bokkoon moo tax mu ne maa ngi wat ci yàlla ne di ngeen ma topp yéen mbooloom Hawazin walla gis nga sama jaasi ji lay samp ci suuf teg ci suuf jam ci sama bopp ba pare mooy bu ma ko samp dama koy samp côté bi ñaw féete kaw ma ñëw dëpp ci jël sama biir bi bës ko ci ba mu génne sama gi sama sama sama ginnaaw bi jaasi ji fël dugg sama biir bi fël ba jaar ci ginnaaw soit ngeen topp ma wala ma def noonu mooy da ngeen may topp wala ma xaru waaw mooy chantage la léegi gaa yi mooy soit ngeen ne non ñun dañuy def lu duray di wax ah moom mu xaru mel ni samuraayu japonais yooyu am na buñ bañee gàcce dem ci àll boobu nga xam ne fa la gaayee xaroo sawaay rey seen bopp jam jam seen bopp jaasi ji taxaw ni nii sukk jam mu génn ki yoon na dama koy samp ji kii sëgg ci bës mu jaar ma biir ba génn ci ginnaaw gi soit ngeen topp ma wala loolu lay defan ah. ah ba pare mu bañ du rey da am ci dara benn xalaat bu muy joxe ci armée bii nga xam ne tëral na ko ba pare ah bi waa Hawazin gisee noonu nag xam ne kat ah na xaw Awf suñu njiit bi kat buñ deful lim bëgg day xaru fa ñu ne ko ata'naak topp nañ la yow lañuy topp ni nga gisee armée bi noonu lañ koy defe bi Durayd gisee lool nag fa qaala Durayd haadaa yawmun lam ashhadhu walam yafutni mu ne lii de bés la boo xam ne xare la boo xam ne lam ashhadu man man duma ko fekke waaye lam walam yafut nii waaye duma duma fàddu duma duma loo xam ne dumay may la waaw mooy ne ni mu ci bëggoon participer dëgg-dëgg ak xalaatam ak loolu mujjul am waaye ah du koo xam ne danaan léegi nag comme que noonu la demee man je rentre chez moi waaw wala mu yafut nii nga chantage moom ku faar yi dañ koo man Abu Jahl noonu la chantage woon gaay ah Badar ne woon gaay bu fi kenn déglu Umayya Umayya mi li muy wax naan ay nañ delloo lii bu ngeen ko kiiyee seen mbokk te njëg bi kii na yooyu yëpp kiiwul waa ji dafa ragal loolu rek la waaw léegi duray di tekki ne yaa laytani fiiha jaza axubu fiiha wa adau aquudu watfa azama ka annaha shaatun sada léegi nag Durayd nag di rëccu mbir mi ne yaa laytani waay waay ak a neexoon fiihaa jazaa xare bii mu fekkoon tey ma nekkoon koo xam ne ci sama doole laay tollu sama ndaw sama ndaw la may fekk waay waay ak a neexoon tey xare bii mu fekk ma ma nekk ci sama fleur de vie waaw waaye nag mbir mi demewul noonu way way bu ma fekkoon axubu fiha wa adan bu ma fekkoon ci sama fleur de vie ma nekk jeune <laughs> boobaa ngeen may xam man du rey waaw waaw ngeen gis may ni may ni may doxale ak ni may tegee ka yëkkatee ngeen xam na man bu ko defee bu boobaa nag aqudu watfa az-zaman may fas yu kii yooyu yu gudd karaw yoo yële ñoom laay te te rafet lool te arab yi apprécier ko moom laa doon yor moom laay yor ku ma mosoon a gis ba ma ci tollee moom laa doon conduire boo gisee fas wa nag mu ngi mel ni ci diggu ndawam ak dooleem gu mu am muy mel ni mooy du du du mooy wa eh, kii eh, sada sada mooy eh, mooy alwaalu alwaalu façon kii la mooy bëyu àll li naan bëyu àll taysul jabal <coughs> arab yi naan ko taysul jabal moom mooy xam nga am na mooy animal bi naan arwa arwa mooy bu jigéen bi taysul jabal genre mooy bëyu àll te te kii yi di gudd corne yi ci ni muy nekke gis ne ni ñuy ni ñuy sawari di tëb ka te tamit du lu rëy noonu te tamit du lu tuuti mooy dafa nekk euh, du lu ngand du tamit loo xam ne lu tuuti la du ñuy kii mooy loo xam ne daal dafa yem mu ne man fas wa may war noonu la meloon muy wax loolu di rëccu bi mu waxee noonu summa qaala Maalik Maalik ne lin naa su wax nit ñi idaa ra'aytumuhum faksiru jufuuna suyuufikum thumma shaddu shaddata rajulin waahidin Maalik nag ginnaaw loolu gaa yi kon nañ léegi yow lañuy topp mu ne leen nag sama dernière instruction mu ngi bu ngeen gisee jullit ñi faksiru jufuuna suyuufikum gis nga fi seen jaas yi dugg hein na ngeen ko damm mooy génn leen ko ci seen mbar fi muy dugg na ngeen ko toj génn jaasi yi songu jullit ñi ba songu songandoo leen benn comme si songum bennum góor mooy ngeen songandoo leen jël leen jël mu njëkk songu leen rate tat sànni coroti leen ay jaasee ki xeej bu ko defee ñu yem fa léegi loolu de la Maalik ibn Awf daldi wax imaam ibn Isxaaq raxmatullah alayhi mu ne eh, wa haddathanii ba léegi ci nettali beneen mooy ba léegi siiratu ibn Hisham Umayma bint ibn Abdillah ibn Amr ibn Usmaan annahu xuddisa muy riwaay boo xam ne nag càllale bi wéerul càllaleem wérul mu ne nettali na ma Umayya ibn Abdillah sama sëriñ di Umayya di doomi Abdillah ibn Amr ibn Uthman rahmatullah ala al-jami annahu hudditha ken nettali nañ ko mais xamuñu ko nettali anna Malik ibn Awf ken Malik ibn Awf ba'atha uyunan min rijalihi dafa yónni ay góor yoo xam ne ci ay ñoñam la bokk mooy bi mu waajalee armeem ngir ñu dem lan uyunan min rijaali mooy ñoo xam ne ngir dem superviser observer mission d'observer xool jullit ñi ana naka lañ nekkee voilà mu ne fa atawhu wa qad tafarraqat awsaaluhum gaay bi ñuy ñëw ñu ngi mel ni gaay bi doon dóor mel ni seen articulation yi mënatul tenir quoi ñu ne yàcc bi ñuy bi ñu dëppee fa qaala bi mu leen gisee mu ne waylakum ma sha'nukum tos kareñal na leen mais lan moo leen dal lan moo tax ma yónni leen ngeen dem ñëw dem leen xoolal ma sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ñooñu bu ko defee ñu xam nan lañ leen di nan lañ toll ak nan lañ leen di waajale ngeen ñëw mel ni ñu ñoo xam ne ñu ne yàcc ne yasar mi lacc la caaral ni xaalu mu ne yi ne ko ra'ayna rijalan biidan ala xaylin bulqin fa wallaahi maa tamaasaknaa an asaabanaa maa tara fa wallaahi maa raddahu daalika ala an wajhi an madaa yurid gaa yi ne ko waay ñun daal lañoo gis ay góor yoo xamante ni nii Malik il faut bien nous écouter quoi parce que là on n'est pas dans le newuñu fi di kii ñun daal dañoo gis ay góor yoo xam ne ñu weex waaw liñ gis ala xaylin ñu ngi ci ay fas yoo xam ne dañu am couleur bu entre ñuul ak weex mu ne fa wallaahi maa ngi waat ñoo ngi waat ci yàlla ne ñun daal daanaka defuñu ki ñun daal dañu jekk gis nga li ñu dal nii naka lañ leen gis rek affaire bii nii ñu dal dal mooy nii nga ñu gise ñu mel ni suñu articulation yi doxatul waaye loolu lañ wax mais Maalik faalewu leen fa wallahi mu ne waa ngi wat ci yàlla ne maa raddahu dhalika an wajhi an ma yurid lii terewu ko mu continuer ci li nga xam ne moom la namm mooy lam yurid illa harba rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lu dul xarek yonent bi sallallahu alayhi wa ak saxaabaam yi léegi nag kon loolu moo xew ci côté waa Hawazin noonu lañu waajale noonu lañu euh, préparer seen armée léegi nag mu des côté jullit ñi ñoom ana naka la alayhi salaatu wasalaam yége mbir mi ak nan la def ba mu ko yége ak nan la waajale